وعلى طريقتهم غير الفائزين الرابحين أما بعد قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان رباني في الكتاب في في الكنوز العشرة وفي في الكنز الأو في الكنز الأول في فصل عموم وفي فصل عموم الرحمة وهما عن الأزل والأبد لله والثاني أظهرتهما الإضافة الزمانية ليعقل وجوب وجوده وإلا فلا أزل ولا أبد كان الله ولم يكن شيء غيره kon ci jotaay bi weesu gisoon nañ ba yegsi ci euh, ci wàllu abat al abat firmi ne noonu naka lay tekki ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam bu dee turu yàlla boobu daal abat euh, ñu yemoon fi ñuy wax naan Euh, ne azal ne abadan azal maanaam mooy buñ naan euh, prééternité ñu ngi koy wax ngir euh, bu ñuy bàyyi xel rek li ñuy bàyyi maanaam mooy li nga xamante ne bu xel di xalaat naan borom bi subhaanahu wa mooy ki njëkk ñëpp njëkk googa moom lañ naan azal waaye tamit ñu ngi tuddee mujj gi mujj ñëpp ak sax gi nga xamante ne moom la fi sax Euh, moom ak mujj googu di nekk moom lañuy wax abad euh, te ñoom ñaar ñii ki leen feeñal maanaam kon liñ ci nam mooy ne ñoom ñaar maanaam aani liñ ci nam mooy azal azal wala abad ak abad lillaahi ñeer buur yàlla wasfaani ñeer ñaari melo la yoo xam ne azharat huma feeñal na leen al idaafatu ak askanale ak zamaniyatu gay ko jug jamono maanaam Euh, askanare gi ñu nekk askanare ci jamono rek loolu moo waral ñu naan azal ak abat mu ne li yoo xala bu ko defee ñu mën a xalam wujuba wujuba waruk wujudi ak amam ndax euh, borom subhaanahu wa ta'ala ak amam comme niñ ko xamee daa war te liy tegtale war bi mooy euh, le fait que amul fu mu tàmbalee te du am fu mu yem ndax su amoon fu mu tàmbalee boobaa dootul nekkati ak loo koo xam ne ak amam dafa war bu amoon fu mu yemit du nekkati koo xamante ne ak amam dafa war euh, te jëmmi liy tegtale ne am moom amul fu mu tàmbalee muy jëmmi liy tegtale ne amam amul fu mu yem ndax euh, lépp lu am fu mu tàmbalee rek sikk nekkul ci ne dana am fu mu yem bu fekkente ne da ngaa jékki nekk woon ci saal bi nga jékki-jékki nekk fi na la leer ne da nga fi jóge boo ndax ndax sax dugg gi fi dugg dafa am fu mu tàmbalee na la leer ne da génn noonu la demee nag lim la leeree ne tàmbali nga dugg ci àdduna bi noonu la la war a leeree ne da nga fi jóge ni mu la leeree ne euh, maanaam daal lépp loo gis daal ak amam am fu mu tàmbalee rek ba ñu koy date rek yow seeboo nga waat ci yàlla ne loolu dana jeex waaye lépp tamit loo gis muy soppeeku maadaama mi ngi soppeeku rek xamal ne lii moom sikk nekku ci ne ci jeex la jëm te comme que ci jeex la jëm loolu mooy jëm mi liy am na fu mu tàmbalee kon bu boobaa ak amoom du war maanaam du war nag comme ni ñu ko waxee woon li muy tekki mooy du war maanaam mooy xel mënta jàpp contraire bi loolu mooy ak war fii tamit amu boroom bi subhaanahu wa taala dong la demee maanaam ak amoom moom dafa war keneen kurul yàlla nag ak amam warut ak ñàkkamit warut euh, maanaam ak ñàkkam dafa ràññeeku waaye euh, borom bi subhaanahu wa moom ak amam moo war moo tax su dul woon loolu rek waa illaa bu dul loolu maanaam bu dul bàyyi xel bi ñuy bàyyi xel mbir moomu ci di askanale jamono ji loola fala azala na nga xam ne jëmmi azal amul wala abada jëmmi abad amul tamit maanaam euh, mbir la moo xamante ne temps bi euh, temps bi mbir la moo xamante ne xaqiqatan amul maanaam cim xel rek la existé waaye existé wul ci réalité euh, Euh, maanaam bàyyi xel bi ñuy bàyyi xel ni euh, suuf si di doxe di yëngatoo ni jant bi di di jóge ci euh, benn wàll jëm ca geneen wàll ñi nga xamante ne noonu la planètes yi di wër ak yu mel noonu dong moo tax ñuy wax jamono waaye bu loolu fixoon dara yëngatuwu ci kenn du wax wax jamono noonu donc tamit la la la la la la borom subhaanahu ak amam ak maanaam bu ñuy wax jamono ñun c'est que ni ñuy xalaateel moo tax pour ñu retrouver wu il faut que ñuy wax wax jamono waaye su dul loolu moo maanaam amul ak tàmbali te amul lu waaw amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te même jamono ji du ci ñun ñëpp la nuroo du ci ñun ñëpp la jamono ji nuroo ni mel am na ñoo xam ne jamono ji daa gaaw lool ci ñoom am ñoo xam ne jamono ji daa yéex lool ñoom masalan ki nekk ci bànneex kooku jamono ji li muy gaawee ci moom bokkut ak ki nga xamante ne daa nekk ci naqar wala mu nekk ci ndungu sin waaw ñi xam dañ koo tëj te ndungu sin kooku xam ngeen ni euh, ak jamono ji day yéex ki nga xamante ne euh, daa nekk ci ay bànneex ihlal eh, la loo bëgg loo bëgg hmm? waaw mais dama nga jël nga indil ko waaw <laughs> dégg jamono ji euh, kon <coughs> euh, loolu lay wax nii ne kon daal bu budul lool rek azal amul ak abat niki noonu loolu amul dëgg-dëgg moo tax mu teg ci xadis bi ne kaana dafa mës a nekk allahu buur yàlla walam yakun te mësu fee nekk ak moom shay'un dara ghayruhu lu moom euh, ci baat yi mu ne ci nodd baat faaj mu ne bi hada lafz ci la kaddu rawahu solo na ko Bukhari mooy imam fi sahih ci sahih an Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu wa bil lafzi ci kàddu wa kaana Allahu kaana Allahu wala shay'un ghayruhu kaana Allahu yàlla nekk na wala te déet shay'un di nekk ak moom rawa solo ci Sahih an Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu wa bil ci kàddu kaana yàlla daf fee masa nekk wala shay'a ghayruhu te tam rawa an-Nasaa'i imaam an-Nasaa'i solo na ko fii kitaabil arsh si kitaabil arsh an Imraan ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhuma rawaahu ko tam ibn Jarir at-Tabari rahimahullah Abu Bakr ibn Hibbaan Abu Shaykh fi al-'azamat 'azamat al-Haakim eh, wa ibn Mardawayh an Burayda eh, radiyallahu kon ñoom eh, ak lu mënti xew la mooy yàlla daf fee masa nekk dara mos fee nekkandoo ak moom. moom te dara nekk fi leneen lu dul moom te loolu moo mës a nekk nag te loolu rek am leneen amut mu ne suma topp alam xamal an na naara naka sawara lamma ba nga xam te ne kaana nekk na xayru asli xayru di lu wuuteeg asliyat lu di luy cosaanu di ko jóg cosaan fi lu wujuri ci nekk teefi zalat day toxu aaxiral amri mu lu mbir mi Euh, naka àjjana itam ngir ne ñoom ñëpp dara amu fi woon naka àdduna itam euh, wa sirru waaye mbootu hada lii li tax ñu wax waxe safara an na mooy na asifatu melo allati bi nga xam ne xuliqat moom lañ bindee mina ci moom euh, sawara masbuqatun du lu ñu jiitu la wal masbuqatu lu ñu jiitu nag farawoon ak carla li saabiq ñeel la ko jiitu waa zalika te loolu xawlu mooy waxam bi mu wax ne sabaqat jiitu la rahmati sama yërmande ghadabi sama mer loolu gisoon nañ taxrij bi kon nag fa saabiqu la jiitu te moom mooy mbég mbégteg borom bi subhaanahu wa taala maanaam yërmandeg bi subhaanahu wa moo jiitu mer ba kon kon loolu jiitu fu wal aslu mooy cosaan wal masbuqu la ñu jiitu fu faroon ak carlaan fu bu ci moom ala tara xanaa gisoo kayfa ni nga xam ne ka lamma ba nga xamante ne kaanat nekk na ar rahmatu yërmande aslan di cosaan in saxaaba dafa wéy xogmuha atem dafa sax min awalil wujudi la ko tàmbalee ci njaal beerum nekk teef gi ila axiri ba te mujj ga walam yakunte nekkut alxadab merub mer maanaam merub borom subhaanahu mun saxiban di aji tax sax di aji attewu min awwal wujudi li ko tàmbalee ci njàlbeenu nekk ci ila axiri ba ci mujj ga li anna la tax dang bu loolu am mooy ijaadahu amal gi ko amal moom buur yàlla taala ji kawe ji lil maxluuqi gi amal gi mu amal mbindeef gi minal ci ñàkk am rahmatan ak yërmande la bii ci mbindeef yi yàlla amal gi mu amal mbindeef yi yërmande la gu mu amal gu mu am ci mbindeef yi laa xadaba waaye du ak mer yi ci kawam maanaam du dee daa mer mi dee fi moo tax mu amal leen waaye da leen a yërëm moo tax mu amal leen moo tax yërmande moom mooy cosaan euh, moo tax foo déggee leneen lu bokk ci yërmandeeg yàlla rek ak jeexital lu yërmandeeg yàlla subhaanahu wa taala loola événement la waaye yërmandeeg yàlla moom mooy noon événement maanaam yërmandeeg yàlla ak euh, li xew maanaam moo tax par exemple fi mu toll doo jékki-jékki ñu naan léegi waaw léegi nag euh, dañuy joxe nouvelle président moom day mi ngi ci wér gu yaram wala ñu ngi dañuy joxe nouvelle président moom am na jàmm wala dañuy joxe nouvelle réew sàngam foofu xeex amu fa déedéet boo déggee ñu naan ñu ngi joxe nouvelle yi rek mooy foofu daa am xeex daa am euh, jàmm diw diw daa feebar yooyu loolu la ñuy ñuy loolu mooy loolay événement. ndax cosaan bi mooy ni yërmandeeg borom subhaanahu wa ta'aala moom moo ëmb mbir yi ci cosaan ci njàlbéen gi ba ca jeexital bi naka la àtteeg yërmandeeg borom subhaanahu ci kaw ah? waaw naka noonu noonu la ak meram nekkee loo xamante ne luy gaaral la rek. ak lu jaar la maanaam borom subhaanahu wa taala yërmande melom la moo tax turu yàlla yi nga ci gis turu yàlla yoo xam ne dañ koo xaree ci yërmande comme ar-rahman comme ar ak yu mel waaye doo gis turu yàlla boo xamante ne comme ay am comme ak yu mel noonu doo gis turu yàlla boo xamante ne ci xadab la la xare comme par exemple xadabaan xadub yooyu doo gis. Hmm? borom mer mu tar bi meraakoon bi yooyu déedéet maanaam ngir ne li tax nag mooy li annahu ndax mbindeef yi lam yàtti dikkut dikkewut bi zambin ci bàkkaar xataa ba tey sawji ba muy waral bi ci moom alxadab mer maanaam euh, amul lu waral ñuy mere mbindeef yi ba tax borom subhaanahu wa ta'aala di leen bindee ci cosaan ci mere gi mu leen mere hmm? alaa tara wa xanaa gisoo ko xaal mu wax moom subhaanahu wa ta'aala mag sa da ngam rahmati sama yërmande wasi'at làmboona daj na kulli shay'in bépp mbir hmm? waaw suratul A'raf aaya 156 walam yaqul te waxul wa ghadabi sama merit wasi'a làmboo ba daj kullu shay'in bépp mbir yéen ma dem la wax ne moo daj bépp mbir waaye meram déedéet meram dafa am rek ci lu muy dal lianno ndax moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala awjada amal na al ashya mbir yëpp rahmatan ak ci yërmande gi moom min ci bu tukkee ci moom fali hadi nokta maanaam tomb boobu moo tax lam yan saxib maanaam atte woowut wii alxadab mer aydan ba tey ila axiral wujudi ba ca jeexitalu nekk cëf yi wa sirru te mbóot fii hada ci lii lépp ñuy wax ba tey an na mooy ne ar rahmata yërmande sifatun melo la boo xam ne zaati yetun bu maanaam goo xamante ne dafa lëkkaloo lahu ak ñeel ko subhaanahu gàcc ngalaw na maanaam dafa nekk loo xamante ne meloom la moom ci jëmmi boppam noonu la mel mooy yërmaat waaw wal ghadabu mer nag sifatun melo la boo xam ne lay sax nekkul bi zaatiyatin ci lu loo xamante ne dafa lëkkaloog nekk-nekkam waaw mooy liñ doon wax léegi rek ala taraaw xanaa gisoo koy sàmmaa ñu koy tuddee arrahmaanur rahim ki nga xam ne mooy aju fees dellu ji yërmande arrahim ki yaatu yërmande ah wala boog ar-rauf boo ki ñeewante mooy ñeewante jaam ñi ak ak ak mel noonu wala sama waaye kenn tuddee ko bil ghadbaan ci merakoon maanaam aju fees dell ji mer wala al du caageen merakoon bi mooy ci mere ki dàq ki mere waate rek kenn tuddee ko noonu wa zalika boo gisee loolu li dafa fekk ne al ghadab mer sifatun melo la boo xam ne aw jabaha waral na ko al adlu maandute ak mer ak maandutee koy waral voilà te yërmande gëneel la waaye mer ak maandute moo koy waral voilà wala te maandute laa yakunu du nekk illaa lul Euh, alxaq li laalulu li xukmin ñeel ab àtte bayna amrayni ci diggante ñaari mbir boo déggee ñu naan lii maandute la mooy justice mooy faw day am ñaari mbir yu taxaw nga daal di indi ab àtte boo xam ne day taxaw seen diggante ngir ko ñaar ñëpp tolloo ku nekk àqam jël àqam te mer ci loolu lay jóge hmm. moo tax fas mu turam bi al adil maanaam al mooy ki maandu ki ismu sifa turuk melo la di borom subhaanahu wa ta'ala wasmuhu rahmaan alors te turu turam ar rahmaan kooku ismu zaat la turuk turuk nekk nekkam la waaw maanaam euh, borom subhaanahu lu fekk mu nekk ki nga xam ne moo fees dell yërmande moom noonu la mel alors que bu dee maandute melo la turu melo la du nekk nekkam mais ci meloom yi moom la maandute bokk waa euh, donte turu yërmande euh, kii la ismu zaat la mais muqayyad la du mutlaq maanaam turu melo la boo xamante ne turu nekk nekkam la waaye dañ koo tënk maanaam dafa tënku ngir ne dafa tënku ci mbindeef yi ak nekk nekk mbindeef yi alors que turu turam bi nga xamante ne comme par exemple mooy alxaqu comme al al ahadu comme al samadu comme al qudduusu yooyu ay turu nekk nekkam lañ al al fardu yooyu turu nekk nekkam lañ yoo xamante ne lëkkaloowul fi dara comme comme as saabitu yooyu moom maanaam ajuwul ci leneen donte turu nekk nekk borom bi la subhaanahu wa ta'ala mu am na turu meloom yi nga xamante ne moom daa mel nii waaye bi mu melee nii la ko waral. maanaam maanaam mais dafa tënku ci nekk mbindeef yi voilà maanaam wala boog nekkuk meloog yi maanaam euh, le fait que yàlla nekk moo waral loola ci moom ci moo waral melo googu am alors que maanaam le fait yàlla am moo waral melo googu am waaye du ne melo googa daa am rek noona ngir ne borom bi subhaanahu wa ta'aala dafa même noo xamante moom daf koo mel maanaam masalan mooy ki fi sax. naka jekk moo fi nekk loolu moom dafa aju rek ci moom ajuwul ci leneen te it lëkkaloowul ak dara alors que yërmande dafa lëkkaloo ak mbindeef yi bu fi mbindeef yi nekkutoon yërmande gi du du du am du du du du effectif maanaam du am ci lu mu appliqué wu. alors que yàlla nekk gi mu nekk sax di dëgg nekk koo xamante ne dafa sori lépp loo xam ne ak wàññeeku la. loolu dafa sax ci moom maanaam kër mbindeef yi nekk fi ñu bañ fee nekk amul ajuwul ci ñoom comme ar-Razzaq yàlla mooy wërsëgalaat loolu faw mbindeef yi nekk fi mu leen di wërsëgal suy sinon tur boobu du am effet. loolu moom mooy ne rahman tur la boo xamante ne donte tur meloog borom bi la subhanahu wa ta'ala mooy nii la mel moom par essence waaye nag euh, tur la boo xamante ne daf da muqayyad la dafa tënku ba tey ismu zaat la mu muqayyad la. du mu tënku voilà maanaam loolu yëpp day wane ne yërmandeeg yàlla moo gën a yaatu ak mbugalam moo gën a yaatu moo tax nekkul cosaan cosaan ci mbir yi moo tax ak àtte bii nga xam ne yërmandeeg yàlla moo koy indi àtte boobu di mën a toxu wuuteeg àtte bi nga xamante ne moom mooy àtte gi nga xam ne boobu yërmandee ko indi loolu moom moo tax ku mu xës ba dugal àjjana dootoo génnati waaye kuñ dugal sawara mën ngaa espérer génn maadaama tëjuñu ko maadaama maanaam fii tëjuñu sawara parce que sawara buñ ko xësee ba tëj définitivement kenn doot ci génnati kenn doot ci duggati voilà maanaam ci sens boobu lañuy ñuy déggee wax ji waaye du ne rek sawara ci boppam day dafay toxu àjjana rek nekk fi yéeféeri sax dem àjjana lool du demee noonu loolu dafa wuuteeg li alxuraan wax wuuteeg li yonent nga mun a sopp topp su ma xamal ne an nan naara naka sawara lamma ba xam ne kaana nekk na am roha mbirum aara dandi aji fil wujuri ci nekk ci fi jaaza dagal na zawal waa ak toxoom wa illaa ndere loola rek la kaana doon na nekk mustaxilan loo jomb maanaam lu jomb mooy loo xam ne manta waaye walay sa nekkul zawaluha ak toxoom illaa lu ndere izhaaba yóbbu gi ñu yóbbu ak lakke an ha wallif ko maanaam mooy mooy dootul lakkeete te loolu dagan na maanaam loolu possibilité la sawara dem ba nga xamante ne dootul lakkeete wa bi zihaabi waaye ci demuk al ihraaqa lakke an ha wallif ko tazhabu ci lay demee malaa'ikatuha malaaka yooyu nga xam ne ñoo lëkkaloog moom moom sawara te mooy malaaka yi yi wa bi zihaabi te ci demuk malaayikata malaaka yu mbugal yi tari du ci lay rote ci lay wàcce malaayikatul naeme malaakay xéewal yi fan akasa bu ko defee mu daal di euh, mu daal di euh, euh, jawwatloo maanaam mu daal di fan akasa mu daal di maa li nga xamante ne kaan nekkoon na jaximan tàkk-tàkk ilaa ansaara ba mu mujj doon na'iman xéewal mu daal di wëlbatiku kama kem ni nga xam ne noonu la nekkee fii xisati ci nettalik ibrahima alayhi salaatu salaam alxalil di xaritu borom bi subhaanahu wa taala salaam xaytu ba nga xam ne xaala wax na alxaq buur yàlla borom bi subhaanahu na dudna mag sell ngam gàcci gàllama wa yi ñeel sa bi ne ko suuratul anbiya aaya 69 ku ni nekkal jàmm maanaam sedd wa salaaman waaye nga nekk jàmm tamit ala ibrahima ci maam ibrahima alayhi salaatu salaam dégg nga fakkaanat mu daal di nekk rayaaxi loo xamante ne am péex la wa jana ak i ak ak ak i xéewal ah, mu ne loolu ci nodd partage axrajo solo ibnu jarir ah, ak ibnu abi hatim fi tafsir ci boobu an nu'aym al-asbahani ah, fi al-hilya wa ibnu asakir mooy la saakir fi taarixi ci taarixam an al-Minhaal ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na ukhbirtu xabaara nañ ma anna Ibrahima nag sa sam ulqiya sànni nañ ko fi naari ci fa kaana mu nekk yaa ci foofa imma ndaal xamsiina juróom fukk aw imma walla boog arba'iina ñeent fukki fan qaala nee na kuntu nee mu ne nekku mu woon fan ya ma fa nekk wala yaali ak guddi yi lenn amul benn ay fan ak ay guddi ak xattu benn at yab bu gën a neex ay dund bu gën a téye dund is ba nga xamante ne kuntu nekkoon naa fiyaa ci biir tàkk-tàkk ba waditu mébétoon naa an na ay si ne sama dund yëpp wa xayaati ah, sama dund wa xayaati sama dund ah ay mooy dund gi muy dund façon dund gi xayaat moom mooy dund gi ci boppam ak diire gi muy du diire Ah, kullaha lépp misla aysi mu mel ni dund ga ma doon dund is nga xam te ne kuntu nekkoon naa fii xaar foofee ci biir tàkk tàkk maanaam kon loolu lañ toxal imam Ibrahima alayhi salaam loolu la wax ah, ala kulli xaalin li nga xam te ne moom lañ ci namm mooy ne maam Ibrahima ah, maam Ibrahima alayhi salaam dafa nekk koo xam maanaam bañ ko dugalee ci tàkk tàkk ba tàkk-tàkk ba daa mujj nekk bërëbu xéewal maanaam tàkk-tàkk baa ngi fi waaye lakk gam doon lakkee ak yete aju fonction yam doon joué yooyu yëpp joué ko contraire bi moo am mooy mu nekk mel ni biir àjjana la ne loolu nag sawara dana dagan borom subhaanahu wa ta'aala dem yóbbu ko ba mu mel noonu loolu muy loolu boo ko xoolee benn façon la rek pour exprimer ni Euh, safara nit mën na faa ne jékki-jékki dugg fi dugg àjjana maanaam euh, nga koy maanaam mu mel ni ku nekk biir safara nekk te biir àjjana la ne wala boog mu toxoo biir àjjana dem biir safara jërëjëf te noonu noonu ngay gisee koo xam ne masalan tey day nekk foo xamante ne ñëpp jàpp nañ ne moom mu ngi ci mbugal mu tar fekk moom mi ngi ci xéewal bu rëy mais ñi koy gis ñëpp jàpp nañ ni mu ngi ci mbugal mu tar fekk moom ñu ngi ci xéewal gu rëy ndax bërëb bi changé wul fi mu nekk changé wul lépp dara changé wul circonstance yi changé wul waaye moom ni mu koy dundee moo soppe voilà moo tax ngay gis léeg-léeg nit di yërëm koo xamante ne moo ko tane fopp loolu moo ko indi maanaam ndax eh, ni analyse di biaisé woo mooy indi loolu mooy indi nit di yërëm koo xam ne mais nam ko tanee sax du daal moo ko ëpp situation fopp mais sauf que comme nit ñi zahir bi rek lañuy bàyyi xel te mënuñoo àttee neneen lu dul ci li li nga xam ne moom la moo feeñ ci seeni bët ak seen dégg-dégg yu gàtt yi moo tax it noonu la mel moo tax tamit léeg-léeg ngeen di gis benn mbir ñu bari dundandoo ko mu metti lool ci ñenn ñi ba mu jaral leen xaru ñi ci des mu neex lool ci ñoom te ñoo bokk li ñuy dund waaw fekk boobu ñoom ñoo bokk la ñuy dund sawara tamit noonu lay mel maanaam nga sawara bañ sànni woon ma Ibrahima alayhi salaam noonu la meloon loolu nag mënta ne ci àjjana par exemple àjjana nit ki du nekk biir àjjana ba bari di dund mbugal voilà ndax lu tax yërmandeeg yàlla moo jiitu ak meram ngir ne yërmandeeg yàlla du toxu dem ci meram waaye merug yàlla mën naa toxu dem ci yërmandeeg maanaam àtte boobu lool lu mat a bàyyi xel la moom lay wax ne ngir ne moo mooy umumur rahma bi rek yërmandeeg yàlla ne mu matalee lépp waaye tamit ñu bàyyi xel ne moo tax mu ne wa mahalluha moo tax bërëbam baaxin mi ngi aj aji des la alaamaata la nga xam ne huwa moom alayhi ci la nekkoon walakin waaye nag zahabat dem na annaaru sawara ga sawara gay dem wa in shi'ta bu la neexee qulta danga naan lam tazhab dem annaaru sawara ga walakin waaye intaqala toxu na alamul azab euh, métitu mbugal gi di la raaxati dem ci péex bu la neexee nga waxe ko noonu fa kadhalika naka noonu aljaxiima tàkki tàkki sawara yawmal xiyaamati loolu tamit mën naa ne loolu loolu day loolu man day na day am wayen si tasu ranee xulta nga ni innaha nag moom tasulu dafa toxu mutlaqan ci lu ñu joyal maanaam benn waxin la rek maanaam angle bi ñuy xoole mbir mi la rek comme ñu ne la ñu ne ñu ne la verbe bi dégg nga soit bu ma nee la verbe bi euh, day dafa dafa fees ba digg wala boog ah moom day ah daa amul dara ba ci digg bi benn wax ji la benn wax ji la maanaam ni ñu ko waxee la rek bu ma nee la da gudd fan lool lool lool lool ba sa mbokk yi yaa ci mujjee dee ak di nga suul sa mbokk yépp ñëpp da leen suul bañ dee ñoom ñëpp ñépp ñëpp da leen suul benn la hmm? waaw waaw mu ne la ah yow day say waajur duñu vraiment duñu am naqaru gis seen doom dee ak ak ak ak ak sa waajur yi léegi dee nga suul leen benn la maanaam wax yi wute rek <laughs> hmm? waaw moo tax wayen siita bu la neexee xulta nga ne innaha nag moom sawara tasuru day day toxu mutlaqan ci lu ñu doyal baada ginnaaw wadaa teg bi nga xam ne moom la ci teg aljabaaru aji njaxt mindee fii fii haa ci moom xadamahu ak ndëggum ndëggu tànkam fa hiya loolu kon boobaa za'ilatun aji toxu la su la neexee tam nga waxe ko noonu wayen siita su la neexee xulta nga ne innaha moom ala xaaliha mi ngi ci xaal bi mu nekk moom safara baaqiyatun di aji sax walakin waaye na intaqala toxu na amru amru mbiru maanaam azab mbugaluk ahliha ñoñam ila raxati dem ci péex foofu bu boobaa tamit kazalika noonu la benn la euh, sauf que lii muy wax nii yëpp jullit ñi dong la concerné jullit ñi la concerné maanaam safaray jullit ñi moo mën a moo dagan ci moom ñuy wax wax bi mel nii xatta sa waaye safara yéeféer yi sikk nekkul ci ne manu deme neneen lu dul ne dañ leen di buggal comme li nga xamante ne noonu la ko alquran waxee ci anam gu leer hadith wax nañ ko ci anam gu leer xatta ci biir téere bi am na ay parties yu mu koy wax masalan fi mu doon wax naan te romb nañ ko naan nit ki bu demee ba nga xamante ne bakkanam dafa tilim tilima tilima tilim ba tilimal roox bi ba nga xamante ne roox bi bakkan bi da ko wàll ba moom it mu tilim taq rëpp day mujj soppali ku nekk bakkani kese bu ko defee faaw ñu koy mbugal te mbugal boobu comme que moom mënatu la soppeeku nekk roox faaw dañ koy mbugal feek soppeeku wut te du soppeeku voilà voilà loolu moom mooy euh, mooy àttee mbir mi kon euh, ci kaw loolu kon ci la ñu gisee maanaam ci la ñu jeexale li nga xamante ne moom mooy euh, buntu bii doon wax ci umumur rahma matuk yërmandeeg borom bi subhaanahu wa ta'ala ci gàttal daal lim ciy jublu mooy ne yërmandeeg yàlla bu mag gi mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam te moom mooy yërmande bi nga xamante ne moom moo nekk ci xe maanaam euh, te xeetam boobu maanaam yërmandeem googu dafa matale àdduna bi te borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa àtte ci kawam yërmande donte dara waru ko mais moom àtte na ci kawam yërmande yërmande mu nag mat gi mu mat moo tax bu la kenn gëmloo ne la bokkoo ci te it amul lenn ci yërmandeem loo xamante ne jomb na la amul lu la ci jomb amut ah, donte na muy feeñe ci mbindeef yi wuuti na waaye mu jër mëndëg yàlla lépp la matale ba ñun li ñuy mën a tuddee yër lii gën a wane ni lii moom yërmandeeg yàlla xanaa dara bokku ci te mooy sawara xattaa loolu yërmandeeg yàlla da cee nekk ngir yittewoo gi borom bi subhaanahu wa ta'aala di yittewoo waa sawara ci di leen buggal ak it le mu amal leen loolu xeetu yërmande la maanaam kon dégg dégg gi ñu ci am rek a wuute waaye yërmande gi moom mu ngi fi ba tey te mësta deñ te it bunt bii comme ni ñu ko waxee woon la tax ñu maanaam mu nose ko mooy di leeral rek li nga xamante ne moom mooy euh, joyal gi borom subhaanahu wa ta'aala joyal mbir yi maanaam te it ci ne ku tënku yaa tënk sa bopp mm. beneen bi ci def tamit mooy di leeral ne mbir mi zawqiya la maanaam mooy mbir la moo xamante ne ak yëg-yëg da cee aju te yëg-yëg googu day dépendre ci nit ki ci boppam kon yow soo amee lenn loo xamante ne euh, yëg-yëg googu soo amee dara lu la ci rëcc rek maanaam mbir mi ci yow la waaye tamit comme que masala yëg-yëg la mën naa wuute mën naa wuuteeg réalité wu ni ko kenn ku ne di dunde voilà et daf lay leeral leeralal rek nga am benn aperçu ci yërmandeeg yàlla ni mu yaatoo ak ni mu watale ak ni nga xamante ne noonu la mu nekk loo xamante ne dara génnu ci. bu dee mënef naa tënkee loolu amumu rahma maanaam loolu moo ko moom lay wax te loolu lay leeral euh, te yaakaar yaakaar nañ ne euh, jotoon naa jotoon naa leer te li ci nekkoon ci xeetu lënt-lënt. itam yaakaar nañ ne jot naa yëkkati ko euh, bii di ñëw mooy fasl bi mooy fas chapitre bu mujj bi ci al-Kanzul Awwal euh, moom tamit daanaka ci sens boobu la jëm maanaam ci sensu di leeral euh, lu mel noonu waaye fii au lieu mu nekk yërmandeeg borom bi subhaanahu wa lay leeral dafay leeral leneen mi ngi tudd si'atul maghfira yaatum jéggalam maanaam gannaaw bi nga xamee ne yërmandik yàlla ku ne xaj na ci lu ne xaj na ci te ku ne am na droit yaakaar te ku ne war naa yaakaar te ki yaakaarul moo ñàkkal boppam maanaam moom moo xañ boppam ki yaakaarul rek a xañ boppam mu indi nag yaatu njéggalam maanaam ni njéggal xam nga maanaam moom mu rax moom mooy matale gi yërmande gi matale maanaam mooy yërmande gi amul benn élément ci élément wu ensemble existence bi lu dul ne yërmandeem laal na ko loolu mooy amum gi mag maghfira mooy yaatu gi mu yaatu ba ku mu neex nga ñëw dugg mu yaatu na yaatu goo xam ne ku mu neex mën ngaa ñëw dugg comme ni nga ko waxee inna rabbaka wasi'ul nga xam ne d'ailleurs moom la tàmbalee mu ne qaala wax na taala aji kaweje inna rabbaka du wér boor mooy sa borom subhaanahu wa ta'ala waasi'u aji yaatu la al-maghfirati njéggal muy suuratu najm aaya 32 mu ne i'lam na xam ne an na li mbir tey mbir mooy kullal muslimiina bépp yëpp jullit ñëpp wal muslimaati ak jullit ñu jigéen ñëpp jullit ñu góor ñi jullit ñu jigéen ñëpp bi duxuulihim ci seen sababu dugg fii zumrati ci mboolooy ahlul islaam ñooñu lislaam wal imaane ak ngëm faqat dëgg-dëgg te xaqaka yelloo na lahum ñeen leen imtiyaazun ak ràññeeku azimun gu màgg màgg a màgg am nañ distinction bu rëy a rëy gu ñu am ci dugg gi ñu dugg ci kuréelu ah, ngëm maanaam lislaam ak ngëm yàlla laysa boo xam ne amul nekkul li xayrihim ñeel ñeneen ñu ñoom xaysu bi nga xamante ne daxalu dugg nañu daairatu wërngaluk al afwa ak jëllale wal xufraana ak njéggal gu yaatu gi wa an'am yéemu naa ci xéewal bi xaa ci booba xéewal gu mag gi nga xam ne moom moo nekk min daa'irati ci googu la kuréel googu la wërngal daa'ira booba ak rëy yërmande maanaam ngëneel gi ci nekk ak xéewal gu ci nekk lu tax parce que da ngay exposé wu ci yàlla jéggal la voilà maanaam maadaama dugg nga ci lislaam dugg nga ci ngëm rek yow exposé nga sa bopp ci yërmandeeg yàlla ak njéggal ci surtout njéggalug yàlla te ràññeeku nga ci ci anam goo xamante ne dafa màgg lool moo tax euh, buntu bi boo xoolee ni mu ubbee mbir mi rek ci la lay leerale la ko tax a jóg maanaam mooy nga xam ne maanaam nga bañ a décourager ci dara bul nekk ci dara ba yaakaar ne man sama man fi mu toll vraiment li ma jot a def yëpp xam naa ne moom je suis impardonnable déedéet impardonnable ñu la gën a garaaw lu ñu def ñëpp yàlla jéggal na leen ñu bëree bëri maanam ñu ñu dul jeex ci ñu la gën a garaaw li ñu dëkke woon def ko nekk ca yàlla jéggal na leen waaw kon yërmandeeg yàlla xaj nga ci njéggalug yàlla ak nga cee xaj te d'ailleurs mu neex la sax ak mu naqari la borom bi ci dugal maanaam loolu mooy beneen affaire bi mooy le fait borom subhaanahu wa ta'aala ci dugal malgré yow maanaam même yow boo boo ne woon sax damay sori yàlla de force da dugg parce que <laughs> parce que da ngaa dugg ci kuréel gii ba pare maanaam kuréelu jullit ni maanaam mu ne indi tomb bu njëkk bi mu ne famine bokk na ci ne amillaahi xéewalu yàlla yi nga xam ne alaa nekk na ci ali ñooñu ko haadihi daa'irati googu nag kuréel xawlu wax gi mu wax moom borom ta'aala kawenam ne inna allah lu yor boor mooy buur yàlla laa yaxfiru du jéggale an yushraka ci di bokkaale bi ci moom wa yaxfiru waaye nag dina jéggale maa lépp loo xam ne duuna ro euh, suufu na ronu na zalika loolee li ma ne saaw ñeel ko ko wa man te képp koo xam ne yusri dëgg so bokkaale na billaahi bur yàlla faqat dëgg-dëgg iftara sos na isman bàkkaar ñaawteef aziman bu rëy rëy rëy sourate Nisaa aaya 48 waaye mu teg ci ne ci sourate Zumar aya 53 mu ne qul waxal yaa ibaadiya yéen sama jaam alladina ñi nga xam ne asrafu ëppal ngeen ci yàq ala anfusihim seen bopp ne laa taqnatu bu leen yokkat mukk seen yaakaar bu mu tas mukk min rahmatillahi ci wér ma dég yàlla inna allaha li wér booy mooy buur yàlla yaghfiru dana jéggal ba jég bàkkaar yi jami'an mbooleen seen innahu moom buur yàlla huwa moom sax al-Ghafuur mooy ki nga xam ne mooy kii yaatu njéggal ar mooy ki yaatu yér ma de mooy jéggal kon boobu yaatu njéggal waaye mooy yaatu yér ma kon fii ay daan ci gis ay mbir bu njëkk bi mooy tomb bu njëkk bi mooy waa ada digle ne allah bur yàlla ta digle ne allah bur yàlla taala aji kayi an yaghfira ci mu jéggale kulla zambin bépp bàkkaar si wal ishrak ba des bokkaale bi ci moom taala aji kayi kon loolu mooy tomb bu njëkk bi waaye ah wa maghfiratu njéggalek ñaareelu tomb bi mooy maghfiratu njéggalek te allaahi buri maghfirati jéggal ak allaahi buri yàlla taala ji min fayda mi ngi tukkee ci bëbbuk ismu turam boobu mi nga xam ne ismu turam bi nga xam ne alxafaaru jéggalaa koon maanaam ki nga xam ne mooy di jéggale kat bu rëy bi ah, loolu dafa mataa xàmmee ah, insha allahu taala daañ ñëw ci teqantal bi waaye te loolu sifatu melo la boo xamante ne xadimatun bu jiitu la bi qidamillaahi ci jiitug yàlla la aju taalaa ji kawe ji yàlla le fait mu nekk alxafaar kii di jéggale nekk jéggalekat bu mag bi loolu dafa melo la ci moom boo xam ne dafa jiitu maanaam ni fi yàlla yàgge noonu la fi meloom boobu yàgge mooy kii jéggalaat maanaam yow xaarul ba nga ñëw juddu def bàkkaar jéggalu ko muy doog a nekk kuy jéggale déedéet daa jiitu loola wastighfar moo tax jéggaluk almustaghfirina ñiy sàkku njéggal di ñëw naan yàlla yee jéggal ma man da tooñ naa hiya loolu sifatul melo la boo xam ne xaadisatun bu sosu la leen maxluqiina ñeel ñi mindi mbindeef loolu lu bees la nit ki euh, nit ki naka jekk melutoon noonu loolu ak meloom dafa sosu waaye mu xaalun wa mu xaalun nag dafa jomm nag an yatarattaba ci muy tof toftaloo muy euh, alqadimu lu jiitu alal des ci loo xamante ne dafa sosu maanaam lu lu lu euh, lu pré-éternel mënta sukk maanaam mënta nekk conséquence loo xam ne dafa dafa sosu voilà mënta nekk conséquence lu sosu xataa mbir yi nga xamante ne Euh, dañoo dañoo sosu sax li li li li jiitu li jiitu mënta nekk conséquence lu mujj li jiitu mënta nekk conséquence lu mujj maanaam tey par exemple man mënumaa reprocher kenn ci yéen mbir moo xamante ne ba mu ko koy reprocher maanaam li ma koy reprocher euh, amagutoon avant ma ko koy reprocher maanaam mënumaa taxaw ne la Euh, yow nag vraiment nangam nangam euh, mere naa la nangam lu tax nga ne parce que déwén déwén damay ragal nga rey nit déwén quoi <laughs> maanaam loolu mënta ne loolu mënta ne ah voilà naka noonu manuma wax tamit ne ah boo gisee muudu maanaam muudu moom mooy papay sàmba ma ne boo gisee muudu ñuul c'est parce que sàmba dafa ñuul loolu mënta nekk liñ mën a wax kay mooy sàmba dafa ñuul parce que muudu daa ñuul ngir ne muudu mooy papay sàmba mais mënuñoo wax contraire te loolu segam ci yi sosu la am segam yi sosu ci la am waxuma la ak yu sosul tey fi mu toll ñaari nit bu ñu amee problème kenn ki def benn mbir moo xamante ne ba mu ko la la la la indi problème ba dafa dafa ñëw ginnaaw maanaam la indi problème ba euh, maanaam moom li muy wax ne looloo tax mu mere ko ak ñu maanaam problème bi am après bi problème bi amee la loola am mu loolu mënta ne mm-hmm. loolu du mën a ne mm-hmm. dañu xam ne da koo taafata laa yoo mm-hmm. waaw loolu taafanta da ko taafanta laa waaye man tamit voilà ah, léegi nag mu ne fa laa yàlla taala aji kawe ji yam suru day jéggale kulla zambin bépp bàkkaar ghayra mutawaqqifin te te te loolu ajuwut zalika loole boobu mbir ala istighfar ci jéggalu mustaghfir aju jéggalu aw wala boog tawbatu tuubu taayibun aju tuub ji walakin waaye li tax mu mel noonu li kaw nii ngir nekk gi mu nekk xafaaran di jéggalaa kon loolu dong la nekk jéggalekat bu mag bi rek la loolu tax mu ne inna allaha yaghfiru parce que baatu yaghfiru day tëkkale ne mi ngi ci te noonu la mësa mel te noonu lay continuer di ko mel maanaam présent mais bu continue mooy mudaari kon voilà maanaam conjugué wu ko au passé wu ko au futur kese déedéet donc conjugué ci présent boo xam ne day continuer maanaam nii laa yàlla mel nii la mel. beneen tomb bi mooy wa min ni'amat wa min bokk na nag ci xéewalam yi moom buur yàlla ta'ala ajaka ja'ala ci ñooñ ci ahli hadi daayira ci ahli ñooñu hadi daayira bi leen wërngël maanaam ñi dugg ci lislaam ak ngëm bokk na ci xéewal gi leen yàlla xéewale mooy amruhu digal gi mu digal moom buur yàlla taala aji kaw ji nabi yi ci yent bi sallallahu alayhi ci mu sàkkoo njéggal li ummati yi ñeel xeetam bi dafa ko yàlla ne yent bi sallallahu alayhi wasallam sàkkul njéggal sa xeet bi loolu moom bokk na ci xéewal gi gën a mag comme ni nga ko waxee ci saar bi nga xam ne moom la ko tudde moom sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam asor 19 ok verset 19 mu ne wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat wastaghfir jéggalu li zambika ñeel sag euh, sag sag sag sag sag njuumte sag bàkkaar walil mu'minina ak ñeen ñi nga xam ne ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gëm ñu jigéen ñu jigéen ñi maanaam du bàkkaar bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ma def euh, loolu yaakaar naa jot nañ ko fi expliqué ay yoon du bàkkaar bu yenent bi sallallahu alayhi wasallam def mais dañ koy tuddee noonu baat bi ngir ne alxuraan noonu la ko jëfandikoo yi voilà maanaam kenn mënta dindi ne alxuraan moo wax li zambika li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika ma ah baat bi ci jëm yi boppam kenn manu koo weddi alxuraan a ko wax moo ko jëfandikoo mais sens bi muy yor lañuy euh, la moom mooy lënt wala mu bañ a lënt comme niñ ko xamee yeneen yi alayhi salaam dañoo am lu ñu tuddee al mooy ak ñoŋu ak ak ño ñoŋu infaillibilité am ci anam goo xamante ne duñu du ñu def bàkkaar du ñu tooñ du dugg ci loo xamante ne day indi rëbbum yàlla wala merum yàlla wala yu mel noonu euh, kon ñoom bu ñu nekkee di def dara maanaam maanaam kon yeneen bi saa sax bu ko yàlla ne ñu ngi jéggalu sa bàkkaar loolu waxoon nañ ne secret bi ci baatu jéggal ci boppam la ne euh, boroom xam-xam yi nag wax nañ ci ay wax yu bare bare bare mais ñun gis nañ ne secret bi ci baatu jéggal gi ci boppam rek la ne ne maanaam boo ko xamee ja yeneen interprétation bi dañ ci daal dugg te jaru ko mooy lan mooy jëmmi lan mooy maghfira bi tuggee ci xafara xafara mooy jéggale bi tug ci maanaam mirfa mooy gis nga casque boobu kii di yor euh, ñi dawal moto ah wala ñii di militaire yi loolu moo tudd mirfar maanaam mooy li nga xamante ne day muur bopp suturaal ko waaye tamit day tax ba lu ca dal du ko gaañ maanaam ñaari loolu lay jouer day tax day muur bopp bu ko defee jant bi du ko laal ak tamit ngelaw leeg yu mel noonu waaye buñ ci dugaroon balu pistolet wala mu mbëkku ci daanu mbëkku bopp bi du toj ñaari njariñ yooyu la waaw protection la ak sutura ak sutura muur muur gi mu koy muur euh, moo tax jéggal ma xafara nekk loolu mooy ne lan mooy ñaari mbir la la lëkkaloon bu njëkk bi mooy sutura gi yàlla yi suturaal nit ki ci bàkkaar bi mu def ñaareelu mbir bi mooy effet bi bàkkaar bi waroon a am ci nit ki ci lu bon effet boobu ñu mu bañ a am yegg ci moom comme comme comme comme casque bi ni mel. Euh, sauf que ci buntu sutura gi nag buñ ci duggee dafa am ñaari xeetu sutura. dafa am asitru fil uyubi ak asitru anil uyubi suturaal gi lay suturaal ci biir bàkkaar bi maanaam def nga ko waaye yàlla defal la sutura ci bàkkaar bi maanaam yaa ngi ci di ko def mais yàlla suturaal na la ci anam goo xamante ne nit ñi duñ ko xam te duñ la ko foogee tamit ba noppi euh, effet yi mu naroon a amit yàlla da koy yëkkati loolu moom mooy yàlla jéggal na bàkkaaru diw jéggal na ko bàkkaaram mais loolu benn façon jéggal la beneen façon bi moom mooy as-sitru anil uyubi muy sutura gi yàlla yi suturaal nit ki ci anam goo xamante ne maanaam da koy da koy sàng mbalaanu sutura ci anam goo xamante ne ayib ayib bi ci boppam moom du ko def da koy suturaal sutura gu toll ni du jot a def ayib moom maanaam bàkkaar bi du ko def e kaay leen fi ngeen toog ñëw leen moom du jot a def bàkkaar bi xatta su ko bëggoon sutura si yàlla ngir gi ko muur moo tax moom day am lu dox digganteem ak bàkkaar bi du ko man xam nga am na ñu mel noonu ñoo xamante ne même tey fi mu toll yàlla noonu la leen masa mel loo wala boog noonu la leen def maanaam même tey fi mu toll bu ñu demoon ne dañuy baali sax duñ ko man maanaam bisu bis ba soit dañuy feebar wala ñu nelaw wala euh, am tax daal duñ ko man tey fi mu toll bu ñu bëggoon a dem euh, ci ay caaxaan bu ñu bëggoon a dem ci ay caaxaan wala am po ah wala sabarga maanaam fi mu toll eh, kii ñoo dul am transport public transport yee dul am même bu ñu demee ba bay kii sax nga gis affaire bi finalement du am maanaam yàlla da leen a suturaal wëllif bàkkaar bi maanaam mënuñu ko def kooku yàlla foofu ko façon njiggal googu la ko defal yeneen yi nag alayhi salaam façon njiggal googu la ñuy am maanaam ci anam goo xamante ne ñoom bàkkaar bi ci jëmmi boppam duñ ko def mante ne duñ ko mën a def te kon bu boobaa conséquence su def bàkkaar bi du leen dal mais dañ dul sax yii ni bàkkaar duñ ko sax mébét a def ñoom suturé gi sax dafa gën a kawe mooy dañ dul sax mébét bàkkaar seen xol lu bon du ci mën a dal loolu kon euh, loolu moom boo xamee mboolem yeneen firi yi borom xam-xam yi di wax ni voilà fi lii lii lay tekki lii lii lay tekki lii lii lay interprétation yëpp doo toog ko soxlaat dootoo ko soxlaat wala boog boo ko soxlawee da nga koy dugalaat ci cadre bii rek parce que yeneen yi ñuy wax yëpp day compliqué ay naan njëkk bàkkaaram yu njëkk yi li muy tekki mooy ñi maamam yi njëkk yaak bàkkaar yu mujj yi mooy ñu xeetam beek wala doo yëpp ay kii la du du du bu parce que kon du ko wax walil mu'minina wal kon dootu amati njariñ wax gi mu ko naan walil mu'minina wal mu'minat dootu amati njariñ ah ak ñu gëm ñu góor góor ñi ñu gëm ñu jigéen ñi et cetera. mais amaan na maanaam bi ñu la wax nii loolu mooy maanaam bi nga xamante ne moom moom mooy moom moom la baat boobu di tekki wallahu alam mu ne woo woote moom yeneen bi de sallallahu alayhi wasallam comme mi ngi sàkkum jéggal saa su ne parce que yàlla def ñu ko sa parce que yàlla bu ko waxee def ko yanuwul maanaam bañ koo def moom yan bi sallallahu alayhi awlaa moo gën a yey bi naa ci ñun min naa ci suñu bopp sax li xawli yi ngir wax gi mu wax moom borom bi ta'ala ji ji suratul ahzab juróom benneelu aay bu ne annabi yeneen bi de sallallahu alayhi wasallam awlaa moo gën a yeey yelloo bi mu'minina ci moo gën a yeey bi mu'minina ci way gëm min anfusihim ci seen bopp euh, te loolu Euh, mi ngi mu ngi koy li koy bokk na ci li koy firndeel ne li muy tekki mooy euh, non seulement moom moo prioritaire ci ñun ci mboole mbir yi ci anam goo xamante ne ñun lu ñu mën a am ak lu ñu mën a bëgg bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam soxlaa jeex na ñun amatuñ ci droit mais gën na kawe loolu gën na kawe loolu mais maanaam mooy contraire bi tam day dox mooy ne ñun li nga xam ne ne ñoo ko waroon a defal suñu bopp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ëpp droit ci defal defal ñu ko ñun. moo tax avant aaya bi di wàcc danga daan gis da daan def ku génn àdduna da daan laajte ndax am na ay bor bu amee ay bor mu ne jullee leen ko man du ma ko jullee wala day njëkk laaj kan moo ko mën a fayal. bu amee ku ko mën a fayal mu fayal ko moom mu doog ko mën a jullee su dee amul kenn ku ko fayal moom mu ne garaawul ko yéen jullee leen ko man moom voilà yéen jullee leen toppatoo leen seen ñëw waaye depuis aaya bi wàcc ku am bor sax dana naa eh, dafa am bor waaw man man maa gën a yelloo julli ñi ci seen bopp maanaam mooy droit maanaam amoon ci fay boram devoir boobu man ma ma def appliquer ko ko moo ëpp doole sax maanaam ci man la gën a yelloo ci man la gën a tegu ko ci kawam moom voilà kon loolu da ngay gis ne moom mooy euh, maanaam moo tax maanaam boobu dafa kawe lool day wane ni yeneen bi sallallahu ni mu mel par rapport ak ñun dafa kawe lool lool lool maanaam boobu dégg mu ne wa mu ne wastighfaaruhu te jéggalu gi muy jéggalu moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam sàkku gi muy sàkku njéggal yàlla sallallahu alayhi wasallam maanaam moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñeel xeetam li ummat yi ñeel xeetam bu maqbulul lu ñuy nangu la loolu yaakaar naa ne ñaari nit ñu xel la luñ ci wute ne yenent bi sallallahu alayhi bu ñaanee yàlla jéggal julli ñi yàlla da leen di jéggal du dëgg bi dalili ci liy tegtale loolu am na woon ak moom mooy buri àlla taala ji kaw jënna xaahu daf ko tere anil istighfar yi ci muy jéggalu lil mushrikiina ñeel bokkaalekat yi maanaam li tax mooy ne parce que donc bul jéggalu bokkaalekat yi parce que yàlla da noon du leen jéggal bi xawli yi ci wax bi mu wax ne sourate Tawba aaya 113 maa kaana yelloowul li nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wallazina ak gaa yi xam ne am na amanu gëm nañ te dëggu an yastaghfiru ci ñuy jéggalu sàkku njéggal lil mushrikiina ñeel ñi nga xam ne bokkaale walaw donte ñooña ñu jéggalul kaanu nekk nañ uli qurba di way jege ñaale maanaam di ñoo xam ne dañoo jegeel seen ci deret min ba di ginnaaw ba ba nga xam ne min ba di ginnaaw maa ba nga xam ne tabayyana bir na lahum ñeel leen annahum nekk gaa yooyu ashaabul jahim ñooy waa sawara waaye nag gaa yi dañoo dee te bi ñuy dee yéeféer lañ kooku mënatoo sàkku ci moom jég mënu koo sàkku njéggal mboolem leneen li gaa yi di wax loolu amul keneen ku la wax leneen loolu du ku la wax ne la nitu yàlla sàngam diw diw dee na fekk yéeféer la mu yaa ñaan yàlla jéggal ko yóbbu ko àddina waxul dëgg ku la ko wax day kàcc expliquer lay def loolu man wala boog waa jooju kooku yàlla la kon du nitu wala boog xamul maanaam xamul aaya bi te léeg-léeg man ñoo ñàkk xam aaya bi loolu mooy ne nettali gi ci jëmmi boppam moo dul dëgg loolu mënta ne ko wax sax yow yaa war a woo woo ne indil leen ma taal bi ma dugal sama loxo waat dugal sama loxo ne du dëgg waaw waaw ab yéeféer kenn amul droit mu dee nga ñaanal ko yàlla ko yàlla yërëm amul droit kenn amul droit bi ku ko def def nga bàkkaar bu rëy rëy rëy xattaa yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yëlloowul yenent bi di ko def hmm. maakaana xam nga leen ma maakaana leen bu loolu mooy la laam laam boobu lañu tuddee laamul joxut maanaam laamuk lànk ak dàq ci anam bu fis ne lii mënta ne voilà comme li nga xamante ne loolu laa wax wa ma kaana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim manta nekk loolu lay teg manuta ne yàlla di leen jég di leen euh, di leen bugal fekk yow yentu saa sam yaa ngi seen biir fii tamit noonu la manuta ne yenent bi saa sam ak ku gëm te dëggu ci ngëm gi muy ñaanal yéeféer yi yàlla yërëm leen manta ne waaw waaw day am léeg euh, yéeféer yu génn àdduna gaa yi nekk ci rajo beeg ci tele bi gaa yi gëmuñu dara dara dara gaa yi gëmuñu dara mais dara lañ gëmul quoi non vraiment waxuma la alal at man mën naa comprendre ko ab alalu àdduna jaral dara loolu man mën naa ko comprendre parce que quand même tentation bi daa réy alalu àdduna war na ko mën a jaral dara mais koo xamante nit ñi nga xamante ne àdduna yit maanaam allaaxira yitteelu leen dara yitteelu leen di leen jaral ñuy jaay seen allaaxira seen wàll seen yàlla seen lépp ñu jaay ko ci loo xamante ne après lan lañ ciy am ah waaye taal kàlla kii day vraiment waaw góor waay rek keese amul beneen beneen rentabilité non man loolu moom moom vraiment man ma ko comprendre. ah ah. waaw waaw amul ànd nit day day léeg day bañ sax waaw. moom sax am na lu muy bañ am na lu muy bëgg yàlla nañu yàlla sàmm. mu ne wan wanu ya tere nañ sallallahu ci muy jullee alal munaafiqiina ci naafiq yi wal kuffaar ak yéefir yi. nit da leen tere ñu leen di jullee. li na ndax salaatu julli gi muy jullee alam ci ñoom rahmatun yërmande xaysu ba nga xamante ne xaala wax na moom taalaa ji kaw la woo ñeel ko suratul tawba ba tey aaya 84 wala tusalli te bul julli ala ahad bi ci kenn minhum ci ñoom maata bu guddee abadan ba faw naafeq yi ak yéeféer yi ku ci dee bul ko jullee mukk mukk mukk wala taxum te bul sax taxaw ala xabri yi ci bàmmeelam bul sax dem ci bàmmeelam di fa taxaw lu tax mu ne innahum li wér boor mooy ñoom kafaroo dañoo weddi billaahi ci buur yàlla wa rasuuli ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wasallam maatu te dañoo deewum te ñoom faasi ko nañu nekk yi lii la tax kon loolu mooy ñaareelu tomb bi voilà dégg dégg nga kon tomb bu njëkk bi mooy ne yàlla nee na dana jéggale bàkkaar yépp mooy kon ki jéggalu yàlla dana ko jéggal te jéggal googu ajuwut ci moom ngir ne njéggaluk yàlla mënta tegu maanaam dafa dafa jiitu mënta sukkandikoo ci loo xamante ne daa sas ñaareel bi ci des mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da leen di jéggalul te njéggalu googu sikk nekkul ci ne dana nangu waaye wa min ni'ami ni'ami yi bokk na ci xéewalam yi moom bur yàlla ta'ala aji kawaji ala ali ci ñoñuk hadihi da'irati bi lépp wërngël istighfar mooy sàkku njéggal al malaaka yi lahum ñel leen mooy le fait malaaka yi ci boppam dañ leen di jéggalul yàlla waxum ñoom adadu waxum te ñoom adadum seenug lim kasiirun lu bare bare bare laa yox fi kenn mënu koo tënk takk ko illa allah dul bur yàlla wahum te ñoom na dañ leen a laabal waliza lii tax fastighfaarum kon seenu ji sàkku njéggal gi ñuy sàkku njéggal jullit ñi maqbulun lu ñuy nangu la insha allah ndem soob yàlla taala ji kaw ji loolu yaakaar naa ne tamit ñaan ab malaaka bu la ñaanalee yow tey fi tool boo ne man bëggoon naa nangam benn malaaka ñëw ne la man malaaka la nga gëm ne malaaka la mu ne la ñaan naa yàlla yàlla defal la ko loolu moom mooy moom mën kaa tëdd na du nelaw voilà ah hmm? même ci gént sax boo géntoon rek di wut dara maanaam fi mu toll boo nekkoon ci ay ay ay ay démarche am looy wut looy sàkku nga tëdd guddi gént malaaka wala même boo xamul li nga gént lan la sax benn baat ne la yàlla na nga am li nga bëgg yow fi mu toll yow dalay leer moom booy yow fi mu toll booy boo moytu sax li des ci procédure yi doo ko def <laughs> <laughs> voilà ah kon bu la yàlla ne moom moom ci boppam mooy moom moom ne mu informé ne la malaaka yaa ngi lay jéggalul ñoom fuñ toll saa yi saf xel war naa dal ndax borom subhaanahu wa ta'ala moom moo ne alladina gaa yi nga xam ne yaxmiluuna ñoom ñoo yenu al arsha arash te ñooñ xam ngeen ni ñooñu ñu jege yàlla lañ muqarrabuna yi ñooñu ñu yenu arash wa man ak ña nga xamante ne xawlahu ñu ngi wër arash ñoom yu sabbihuna du ñu deñ ci sàbbal ña ngay sàbbal bi xam ne ci sant gi ñu sant rab bi mu seen borom wa yu'minuna te dañoo gëm bi ci moom buur yàlla dëgg dëgg ngëm wa yastaghfiruna te dañuy sàkku njéggal lillazina ñeel gaa yi nga xam ne amanu gëm nañ gis ñi ngi sàkku foo leen ñu ngi sàkku njéggal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gëm ñoom lu ñuy wax rabbana yow sunu borom wasi'ta yow day yaatol nga maanaam ba dagal nga kulla shay'in bépp mbir rahmatan ci yërmande wàll mën a xam-xam sa yërmande daj na lépp comme ni ñu ko gisee woon waaye sa xam-xam dafa daj lépp. kon nag faghfir jéggalal lilladina ñeel gaa yi nga xam ne taabu dañoo tuub wattaba'u te ñu topp sabiilaka sa sa sa yoon. waqihim te na nga jéggal leen na nga fegal leen waqihim nga fegal leen azaabal jahim mbugalum sawara ba tàkk. suratul Ghafir juróom-ñaareelu aaya ca suuratu Shura ci juróomeel mu ne wal malaa'ikatu malaaka yu sabbihuna du ñu denc saabal ña ngay saabal naka njekk biir xam di sant gi ñu sant rabbim seen borom wastaghfiruna te ña ngay sàkkoo njéggal li man ñeel ñi nga xam te ne ñu ngi ci kaw suuf ah? ñu ngi sàkkoo njéggal ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf maanaam eh, alxuraan nag mooy fiir alxuraan li muy tekki mooy ñële alaa waawee walaa yëgoo ma yëgal ne inna allah naka buur yàlla huwa moom al mooy ki nga xam ne mooy jéggalaa kon gu gu mooy ki yaatu njéggal ar-Rahiim mooy ki yaatu yërmande kon loolu tamit muy beneen xeetu xéewal maanaam kon daanaka yow fi mu toll bu ñu ci ñetti tomb yii rek li nga ci mën a jàng kës niiw mooy euh, d'accord kon ndekete man yi may toog naan way man nangam ndax yàlla jéggal na ma ko waaw wala déet nangam yooyu yëpp ndekete yoo sama xel mën naa dal man ndekete sama xel man naa dal par contre li nga war a góor góorgóorlu kon mooy bokk ci ñi gëm te te mu dëggu ci ngëm gi kon ndekete effort boobu foofu lay lool léegi nag loolooy des voilà parce que ba léegi dañu ci gis ñi ñi gëm la ñuy wax te dafa am ñoo xamante ne mënuñu leen a jéggalul segam yàlla da koo tere yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla jéggalul leen jullit ñi mënuñu leen a jéggalul kon malaaka yi ñooñu duñ leen jéggalul kon buñ ne ñi nekk ci kaw suuf ñooñu ñooñu moom dañ leen ci génne mu ne wa min ni'ami bokk na ci xéewal mi ba tey taala aji kay ala ali ci ñooñu hadi daayirata bi lëg wërgal mooy ñooñ mooy istighfaaru jéggalu al way gëm ñi ba'dhum lenn ci ñoom li ba'd ñen ñi ci des le fait que jullit ñi di jéggal yàlla jéggalal jullit ñi góor ñi jullit ñi jigéen ñi jullit ñi ñi yàlla di ah woowoote loolu tamit istighfaarun jéggal la koo xam ne maqbuulun bu ñuy nangu la bi iznillahi ci ndigalu yàlla taala aji kaw ji ko yàlla dogalee day loolu danañ ko nangu li annahu ndax loolu min baabi day dugg ci buntu du'a al muslimu jul ñaanu jullit li axiihi ñeel mbokkam bi zahril ghaybi ci fekkewul waqat te dëgg-dëgg sax wér na am tukkee ci moom sallallahu alayhi wa sallam annahu nee na man képp koo xamante ne daa ñaanal na li axiihi mbokk jullitam bi zahril ghaybi ci lu mu fekkewul qaala dana wax al malaku malaaka al mutawakkalu bi nga xamante al moom nga xam ne moom la ñu aj ay mbiram bi ci moom malaaka boobu danaan amin amin walaka ñeel na la yawit yàlla na la yàlla may bi bis kemuk li xam ne moom nga ñaanal sa mbokk jullit bi xadis boobu mi ngi wax na ko muslim mooy al imam abu daawuda wa ibn maaja wa ahmad mu ibn hanbal wa ibn abi shayba wal bayhaqi fi sunan ci sunanam imam Bayhaqi wa Shu'abi ak ci Shu'ab mooy Shu'abul iman wa Abdurrahman ibn Humayd tamit wal Bukhari imam Bukhari solo na ko waaye du ci Sahih bi fil adab ci adabul mufrad an Ummi Darda sayyidatu Ummi Darda radiyallahu ta'ala anha an zawjiha mu jële ko ci ci borom këram mooy Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu dégg nga mu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne jullit bi bu ñaanalee mbokk jullitam ci lu mu fekkiwul malaaka bi danaa ko amiin yow it yàlla na nga am lu mel noonu. moo tax nit sax comme bu mu muusee sax bëgg dara moom da ñaanal ñeneen rek yàlla du daal vraiment yàlla ko yàlla may lii ak lii ak lii rek bu ko defee malaaka bi ne amiin yow it yàlla na ko am. ah. loolu moom méthodologie bu baax a baax la ci ci ci ñaan ci sàkku ñaan ci ñaan ah jarul ngay dem fenn naan ñaanal leen ma jarul ngay dem fenn nan damay weexal pour ñu ñaanal la ak yooyu déedéet yow ñaanalaatal rek bu ko malaaka bi ne amiin yow it yàlla nga am loolu. Mm-hmm. dégg moo tax mu ne fa iza qaala bu waxee al ahadul muslimiina kenn ci way gëm ci kenn ci jullit ñi allahumma yow buur yàlla mi ci tur yi rafet yeeg mel yëkkati ko yi igfir jéggalal lil muslimiina ñeel way ñeel jullit ñi wal góor ñi wal muslimaat ak jullit ñu jigéen ñi al ahyaa yi ñuy dund minum ci ñoom wal amwaat ak ñay dee loolu bu ko kenn waxee faqat dëgg-dëgg istaghfara jéggalu na sàkku na jéggal li kulli man ñeel képp koo xam ne aslama dugg na ci lislaam min zamani nubuwwat la ko dalee ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam hatta zamani jamono moom wa axada te jël na tamit ay aydan ba tey misla lu tolloog zalika loola al ajra ak ci pay lim nafsi yi ñeel boppam maanaam mooy yàlla fayee na ko tamit jéggal googu ci moom ay li mu ci nam mooy xufira xufira jéggal nañ lañ loowa ñeel ko zana zunuba bàkkaaru bi xadari ci limu adadi lu tolloog bi xadari ci lu tolloog adadi limuk haula i ñooñu ñëpp kulli ñoom ñëpp boo ne yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal mboolem jullit ñi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñu dund ñi ak ñu dee ñi maanaam non seulement yàlla da leen di jéggal maanaam kon nangu na ko ci ñoom yow sab maanaam lu tolloog ñoom lañ def ci bàkkaar yëpp la ko dalee jamono yonent bi ba tey jii dara sam lañ def ci bàkkaar yëpp yàlla jéggal na la lu tollu noonu ah kon nag wa in bu fekkente ne lam yakun nekkut la woo ñeel ko zunuba ay bàkkaar bi daalikal qadri ci lu tolloog loola te lool moom faw nga nekk vrai loolu moom pour nga def bàkkaar bu tolloog jullit ñi buñ amee ba léegi ñoom buñ dajalee seen bàkkaar yëpp yow sa bàkkaar toll noonu non loolu vraiment il faut nga nekk <laughs> boo amul lu toll noonu fayut sabu dañuy bind dañuy bind la woo ñaan ko albaaq yi la des ci li ci des ci bàkkaar yi bi ñu faree bàkkaar yi ba pare xasanaatun ay yiw te lool moo tax alxuraan teg ci ne suratul Baqara aaya 261 wallaahu bur yàlla yu daayif mooy fulandil li man yashaa ñeel ko ko sopp malgré loolu yëpp yàlla nag moo gëneel gi après moo lay buuñaa lu ko lu ko neex te loolu mën naa tollu nu ne wallaahu ndax bur yàlla waasiwun ak a yaatu ku yaatu la moo yaatu njéggal géeg yaatu yërmande géeg yaatu li muy mayeeg alimun ku xam la xamaa kon la moo tax xaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam na man képp koo xam ne istaghfara sàkku na njéggal lil mu'minina ñëw war a gëm yi wal mu'minat awee gëm yu jigéen ñi kataba dana dana bind allah bur yàlla woo ñeel ko bi kulli mu'minin ci bépp aji gëm bu nekk wa mu'minatin ak aji gëm bu jigéen bu nekk asanatan yiw dana ko dana ko ci bindal ab tiyaaba yiw ak yiw ko voilà am jëf ju baax hadith boobu rawa Tabaraani fi musnad ash-Shaamiyyiin fi musnad wa qaala al-Haythami al-Haafiz ah, ibn Hajar al-Haythami rahimahullah nee na isnaaduhu càllaleem da jayyidun lu dëgër la xadis bi an Ubaada ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu Ubaada ibn Saamit radiyallahu ta'ala moo ko solo jël ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qaala te wax na ba tey annabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man képp koo xam ne istaghfara sàkku na njéggal lil mu'min lig ah, lil mu'minina ñeel way gëm yi radda dana delloo Allah bur yàlla alay ci moom min aadama la ko dalee ci moom aadama fa maa duunahu ba ca ñette bu ca moom waaw la ko dalee ca maam Adama bañ a tegu ca moom parce que ñi gëm ñëpp la la sàkku njëkkal te maam Adama ci ñi ñi la bokk ña topp ci moom ci ñi gëm ba ci moom ñëpp yàlla da ko koy delloo. na xadis boobu rawaa sol nag al Bukhari yi imam ak imam rahman fi kabir ci kabir page saxee bi ah, an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala kon mu jël ko ci bi sallallahu alayhi mu ne fama baalu ko kon ana lan ngay xalaat is isa bu fekkente ne am mana jox na kóolute al muslimu maanaam am mana wax na amin kul al muslimu na way gëm ni kulluhum ñoom ñëpp ala hada du'a ci boobu la ñaan bil maghfirati ci njéggal maanaam bu fekkente ne julli ñi danga nga naan yàlla jéggalal julli ñu góor ñi julli jigéen julli ñëpp naan amin lan ngay xalaat léegi ci loolu fii kulli masjidin ci bépp jàkka jàkka yëpp da ngay dégg ñaan boobu fii salaatul jumaa ci jullik àjjuma ñëpp da nga koy ñoom ñëpp ñu naan amin xalfal imam ginnaaw imam bi imam bi bu ko waxee ju julli ñëpp na amin lan ngay xalaat ci ne kon maam yàlla jéggale julli ñi moo tax fa hada gis nga lii xayrun yiw la boo xam ne laa yox si më mëse mëse më fula la takk madaahu fa mu yem illaa lu dul maalikul mulk nga xam ne mooy borom nguur gi jalla wa ala màgg na tedd na màgg na kawe na kon nag fa ahlul imaan gëm ñi daal ñooñu ngëm ngëm gëm moom seen bàkkaar la. nga amilu nañu jëf mën a def ak lu ñu mën ci def seenu bàkkaar moom maghfiratun mboq lu ñuy jéggale la. is ndax innahum ñoom dañoo topp allah bur yàlla ta'ala aji kaw ji fi ahabbil umuri ci gën jaar soppi mbir yi ilay ci jëm ci moom. wóobu te loolu mooy al imaanu yàlla gëm gi gëm yàlla moo leen may loolu. ci moo tax lu ñu mën a def it voilà mais nag lii nañ ci après insha allah dinañ ñëw walam yaa su wute mooy ñu ko fii achadement ci li gën a tar li nga xamante ne yakrahu moom la bañ moom la sib moom yàlla woowute loolu moom mooy ashirku bokkaale loola tax kon nag faru fira ñu jéggal la hum ñeel leen maa baynahuma li li dox seen diggante diggante ngëm ak kéefër ngëm ak weddi ngëm ak bokkaale waaye lii tegtalewul ne ki gëm yàlla amul dara dara dara ci bàkkaar yi lu ko mën a lool lor maanaam tegtalewut loolu maanaam li muy tegtale rek mooy ma yërmandeeg yàlla maam njéggalu yàlla ni mu mën a yaatoo ba mën a daj lu ne mais loolu du tere nit ki war a mën a taxaw di ñaan yàlla jéggal ko wala muy tiit ci ay bàkkaaram wala muy parce que su ko defut day dugg ci kéefir benn moment. day naaw voilà day naaw dugg ci kéefir wala mu dugg ci lu lu lu doy waar. beneen bi ci des tamit moom mooy borom bi subhaanahu wa taala wax na ne ma ne dana ko jéggal mais kañ danañ ko jéggal waaw mais kañ la koy jéggal parce que ma ne maanaam loolu moom moo tax ki gëm yàlla yàlla dana ko jéggal faw ba faw waaye nag terewul mu mën koo mbugal ba pare doog koo jéggal li ci des waaw mu mën koo mbugal ba noppi doog koo jéggal loolu moom moo tax loolu nag foofu la murji ay juume maanaam ci masala bu mel nii murji ay fii lañ juume dañoo foog ne bi ñu gisee yëpp dañoo foog ne non mais kon jullit bi lu ko neex la def parce que garaawul waaw d'accord mais après loolu mën naa tax benn parce que bokk na ci loolu mbugal yi mu gën a mën a indi mooy yàlla soreel la boppam te loolu rek doy na mbugal loolu moo gën a garaaw yeneen mbugal yi ah loolu moo gën a garaaw sax dem sa war a yàlla la boppam Euh, bokk beneen bi ci des moom mooy euh, mën naa bañ yàlla dugal nit ki safara wala mu mbugal ko mbugalu bàmmeel wala yu mel noonu mais que après yàlla jéggal ko mu tax yàlla lool mën naa ne waaye nag mën naa nekkit mu yelloo mbugal ngir bàkkaar sàngam ba pare waaye du ko wàññi dara ci maanaam du tere yàlla jéggal ko maanaam bañ koo mbugal ngir lu mu def loolu it mën naa ne. day rejoindre yërmande gi. waaw yërmande gi ak yaatu yërmande gi ak yaatu njéggal bi waaw mais terewul yàlla yàlla yàlla duma nit ci benn moment terewul mu jéggal ko. waaye li nga xamante ne moom lay moom moo mat a bàyyi xel fii mooy ne yaakaar bu mag ji am ci ne yàlla mën nañu jéggal ñun ñépp te ak njéggalam maanaam mooy lii wane ne moom su ak njéggalam jege nanu lool te matale nanu te yaatu na ba daj ñu mooy yi ñu fi gis point yi ñu gis boobu léegi dégg qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na aataani dikkee na ma aatin aji dikkee min rabbi ci tukkee sama borom fa axbarani mu xabaara na ma awwala ba qaala mu ne basharani bégal na ma annahu nag li mbir tey mbir mooy man képp ko xam ne maata dee na min ummati ci sama xeet laa yushriku te bokkaalewul billaahi ci buur yàlla shay'an dara daxala dana dugg aljannata aljanna qultu nee na man mani ko maanaam xadiis sayna abu zar billah radiyallahu anhu wa in zana donte daa njaaloo wa in saraqa donte daa sàcc xaala yeneen bi saa sam ne ko wayn sana donte njaaloo na wayn saraxa donte sàccul ah, non bokk bi xadis Abu Zar bi radiyallahu anhu mooy beneen bi ci teg waaye bii nee na moom loolu la laaj ah, ma maanaam malaaka bu ko dikkee ne ko borom bi de nee na sa xeet képp ku ci dee te bokkaalewul yàlla yàlla da koy dugal àjjana mu ne ko donte njaaloo na donte sàcc na mu ne ko donte njaaloo na donte sàcc na mu ne an abi zar abu zar mooy al-Ghifar radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na ataytu dikkee naa nabi yonent bi sallallahu alayhi wa fekk mu nekk ci kawam sawbun am mbalaan yére ab yadu bu weex boo ko fekk moom naa'imun muy nelaw summa topp ataytuhu ma dikke ko waqat fekk naa ko nag booba dama ko fekk istayqaza mu yeewu fa qaala mu ne ma min abdin amul benn jaam qaala boo xam ne wax na laa ilaha illa allah baat boobu summa topp maata mu dee maanaam wax mu dëggu mu dee ala zalika ci loolu illaa lu dul rek daxala di dugg aljannata aljana qultu ma ne ko wa in zana doonte daa njaaloo wa in saraqa doonte daa sàcc qaala mu ne wa in zana doonte njaaloo na wa in saraqa doonte sàcc na qultu ma ne ko wa in zana doonte njaaloo na wa in saraqa doonte sàcc na qaala mu ne wa in zana doonte njaaloo na daa wa in saraqa doonte sàcc na qultu ma ne ko wa in zana doonte njaaloo na wa in saraqa doonte sàcc na qaala mu ne mu ne waaw wa in zana doonte njaaloo na kay wa in saraqa doonte sàcc na ala raxami doonte loola maanaam ci raxami an fi mooy donte loola neexut diw wala boog donte dañuy pëndal bakkanu Abu Dar Abu Dar maanaam mooy euh, malgré maanaam bu ñu la doon diiri sax maanaam neexu la comme bu ñu naan rek waaye loolu daal comme ne la màttal sa bakkan sax waaye loolooy xew comme xeetu wax jooju radiyallahu anhu hmm? waaw xadis boobu mu ne ci not mu ne rawaa sol na al Buxaari imam Buxaari Muslim Muslim ko fi saxee ma ci saxee wa Ahmad imam Ahmad wal Bayhaqi fi Shu'abil Iman euh, wa Abu Awaana rahimahullah wa Ibn Manda wal Bazzaar wa Ibn Abi Aasim imam Abi Aasim fi Sunnat Sunnat wa Tabari fi Tahzib al Athar Tahzib al Athar wa Ibn Hibbaan saxee ci saxee am la ko solo an Abi Dharr al Ghifaari radiyallahu ta'ala anhu wa an Ahmad imam Ahmad tamit tuujaru daañu ko fekk wa inda Ahmad boog fa imam Ahmad ibn Hanbal ci musal tuujaru daañu ko fekk riwaayatun benn riwaaya uxra beneen boo xam ne anna na hadal qissa ne borom qissa bi huwa Abu Darda la radiyallahu ta'ala anhu waaye xadis bi kon loolu mais mais ñu bàyyi xel xadis bi li mu wax donte waa ji dafa njaaloo donte dafa sàcc terewul euh, yàlla dugal ko àjjana loolu nag li muy tekki mooy ne euh, ñaar possibilité yi ñoo am mooy soit ah, mu jéggalu yàlla yàlla jéggal ko mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy mu mbugal mu mu def lu ko yàlla mbugale maanaam maanaam mu def bàkkaar jéggaluwul yàlla yàlla faye ko fii ci àdduna am ay xeeti natt yum taaraataar yum ko teg ba affaire yi dana di di bàkkaar bi muy ñaar walla Euh, mu dugg mu sa mu def jëf ju baax jëf ju baax jooja effacer bàkkaar bi loolu tamit beneen possibilité la wala euh, mu sukuraat sukuraat su méttee méttee méttee méttee pour bàkkaar yi jeex bala moo dee wala mu dem ba dee ci biir bàmmeelam ñu mbugale ko ko balaa yowmal xiyam jot wala mu dekk yawmal xiyaamati foofu mu dund fa coono gu rëy rëy balaa mbir mee jeex maanaam yëpp procesus la walla ñu ramm ko ñuy ramm ramm ko ramm ga am effet moom bu boobaa mu dem walla ñu dugal ko sawara mu toog fa ay jamono ba keroog lépp di ji ba yàlla euh, maam ba keroog muy soob yàlla yàlla génne ko ne ko jéggal naa la lu ci des jéggal naa la demal waaw mu am lu ñu tuddee remise de peine loolu gis naa gars yi di ko def ñu dugal kenn kaso ni ko vingt ans nga am waaye ci dix ans wala quinze ans ñu ne ko léegi baax na léegi mën ngaa génn waaw ah wala boog yàlla jéggal ko tout simplement gracier ko loolu benn possibilité la boobu mooy bu mujj bi waaye yàlla mooy moom loolu ci yàlla laa di kon loolu mat naa bàyyi xel donte sàcc na donte njaaloo na loolu lay tekki loolu nag boo gisee ñu wax ko mooy ne daa bari ay xadis yoo xamante ne tamit dañuy wax beneen bi comme ku njaaloo wala nga sàcc maanaam da ngay ci ngëm yàlla comme ni nit ki di simmee yërëm njaaloo sax noonu lañ garaawe moom ni ñuy dindee gëm yàlla yi nit loolu sax d'ailleurs même à la bi presque ko def noonu la da ko yëg da gis benn waay buy sellal di jour bu muy tombee ci njaaloo wala sàcc te te te par erreur ci saa si da gis day mel ni ngëm yàllam dañ ko simmi moom mu nekkat benn façon nit nit ki noonu noonu ngay gisee ku nit xelam li yéen di wax rek saa sam xelu jullit bi day den di dal di dal di dal ba xelam muy tuur dara bis bu tuuree deret diiru dundam xelam dootu dal ak yeneen yu mel noonu ay xadiis yi wax yu lekk riba musiba yi ci ne et cetera yooyu yëpp mënuñu leen a jël ñu sànni leen ne amatuñu njariñ bu ci kenn bàyyeete xel parce que gis nañ xadiis yu mel nii